ci safar ñoom foofu rajab ak ak shambaan lañ doon teg doon na au lieu ñu normal ñu ñu ñu ñu sanctuariser def mu sacré lool muharram ñoom shambaan lañ ko doon def waaw <laughs> léegi nag loolu ñu doon def noonu waa jaahiliya nga xam ne kon rajab ñenn ñi dañoo jàpp kon da ngay seetlu ne kon ndeke kon rajab gi am na ñoo xam ne ñoom jàppu ñoon ne rajab fii la féete kanta waa mudar nag am ñu ne li tax ñu naan ko rajabu mudar parce que mooy waa mudar ñoom fañ ko tegoon foofoo baax waaw am ñu ne non parce que rek dañ ko doon gën a màggal ki ñi ci des waaw comme que ñenn ñi bu ñu euh, place mooy Shaaban lañ doon jël place rajab mooy rajab ñoom dañuy jël Shaaban tudde ko rajab waa Mudar tubbe palaasu Rajab ñu ne Rajab ñeene palaasu Sha'ban tudde ko Rajab ñoom yonent bi saa saa nag bëgg leen a xamal ne Rajab bi jaar yoon mooy Rajab bu Mudar bi waa Mudar di wax foofu la wala tracé wu <laughs> waaw fi ko ñeneen ñi placé déedéet loolu bokkul ak fi ñu ko lool moo tax ñu koy ñu leen di wax ñu koy ñu ko leen ko doon askane laan Rajabu Mudar waaw non seulement ñoom fi ñu ko placé woon moo baax waaye niñ ko doon màggale kenn ci arab yi doonu koon màggale comme waa Mutar moo tax yonent bay saab saab nag ngir leer leen ne wan leen ne bu leen jàpp beneen rajab de yeneen rajab yi ngeen fi dégg nit ñiy wax bu wuteeg rajab bu Mutar bi waa Mutar di wax xam leen ne du boobu mooy rajab ba nekk diggante Jumaada Saaniya ak Sha'ban boobu nag moom dafa dafa dafa wéet waaw moom fard waaw moom dafa wéet waaw ay weer yu màgg la nag <laughs> léegi nag ji bi yonente way saa saam leeralee lii kon wax na leen ormaay euh, at yi ni mu taxawe ni ko borom bi tërale waaye yi nga xam ne ñoom la ci def sanctuariser leen def leen ay orma gu rëy rëy ginnaaw lool nag mu ne leen lii lépp dañuy gis gis nga booy xutba gis nga booy moo xam ngay waxtaan wala ngay conférence wala ngay discours wala ngay def lenn euh, ñëw rek pirip rek gënee dabaj ci sujet bi loolu euh, defe naa nekk affaire bi quoi <laughs> il faut nga attirer attention nit ñi lay déglu ba pare waaw ba ñu bàyyi xel li nga nar a wax ak importance nga door a nag jàll par ndànk-ndànk loolu tax booy def dissertation duñ la door di sujet bi rek nga ñëw rek comment dañ naan la defal eh, defal introduction voilà voilà après nga door dugg ci sulbul mawdu' mooy ci biir sujet bi après booy tëj nga def xulaasa muy benn conclusion waaw ah, muy muqaddima ard xulaasa en arabe muqaddima introduction ard mooy contenu bi mooy la conclusion mais doo ñëw rek ñu ne ah prix. rek nga commencé eh, ay wur rajaxe kaas yi déedéet loolu lu noonu sa waay lasta bi hakim yow nekkoo sage yeneen sare sa sarab bi mu leen di xutba ñëwul rek wax leen li mu leen bëgg a wax gis nga li mooy li al imaamu Nawawi rahimahullah tudde buntu bi mooy wan leen seen deret yi ni mu nekk lu ñoŋ ndax arab yi ñoom rayaate na leen dafa gaawoon ci ñoom ñoom dañu yoroon glaive ak épée facile mooy dañu génne ko bocc ko di rey nit ñi waaw <laughs> léegi nag mu bëgg leen a xamal ne mbir mi nag deret yooyu dafa am orma gu rëy fa yàlla waaye nag balaa lool day def introduire loo xam ne ñoom ñépp arab yépp a jàkkoor ne loolu c'est sacré ci ñoom mu jóge ci loolu wan leen ne gis ngeen lii ni mu sacré ci yéen ba ñoom ñépp d'accord ne sacré waaw waaw yu weer yi kay ak a sacré yii màkk ak a yii bésu aj yi bés bi yii ak a weer wi ak a sacré mu ne leen nag gis ngeen nag li ngeen d'accord ne loolu lépp a sacré nag seen deret yi seen alal yi seen réputation yi seen der yi moo ko gën a sacré voilà <laughs> voilà bu ko defee ñoom fa la ñuy kon facilité gi ñu defoon yombal gaaw a rayaat yi i loolu c'était bu dee ne kaaba gii nii ñuy màggal ñu jëloon ko rajaxe ko bombardé ko sax mu ne tas tas ba boo ñëwee ca kaaba ga doo gis tus loolu mais loolu moo gën a woyof ci yàlla nga rey benn jullit deretu benn jullit moo gën a fa yàlla ñu pulvériser woon kaaba geek la ca ne yépp mu dal yi ne <laughs> waaw mais yonent bi ay saa saa Seydina Abdallah ibn Amr ibn al-As waaw mu ne gis nga Kaaba gi li muy am orma orma orma deretu jullit ah moo ëpp orma fa yàlla Kaaba gi fii mu ne te loolu c'est normal gis nga fii mu ne bu ñu toogoon ñi ubbi rajo yi wala taal télé yi wala SMS euh, euh, yi daw Snapchat yeeg TikTok yeeg. Instagram yi di daw fu nekk gaay di kii ne hé am na ay gaay yu bombardé Kaaba gi est-ce yaakaar nga ne monde bi am na benn jullit boo xam ne du du du triste affaire bi du ko metti fii ñoom ñépp lay metti <laughs> te am nañ droit mu metti leen <laughs> léegi jëlal comparaison nga jël <laughs> eh, eh, ñu gis ci info yi que rey nañu jullit sa waay njar mi ma doon naan tey la gën a neex <laughs> wàññiwu ma waxuma la benn jullit dañuy dégg ñu ne décimé nañ ay vingt jullit cent rey nañ leen boobaar ga nañ leen moo xam Gaza wala feneen wala feneen ah wala Pakistan wala feneen wala rey nañ leen feneen en Afrique wala feneen mais sa waay terewuma trinqué li naan di waxtaan di kekku di ci garawul gis nga gis nga inconscience gi ñu nekke alors que borom bi moom dereetu kenn ci jullit ñi moo gën a garaaw fa moom ñu tuur ko que tojoon kaaba gi ñun ñu toj kaaba gi moo ñu gën a garaaw ci ñun que ñu rayu jullit wala iyaazu billah gis nga affaire yi <laughs> yeneen tubaab yi saa saam nag arab yi nag ñoom c'était le pire moom <laughs> waaw ñoom c'était pire ndax rayaate kese lañ fi newoon di razzia rek waaw songu ab dëkk fekk gaa di nelaw nga bàyyi ba guddi ngeen def ay chevalier yu bari yor seeni arme ak seeni seeni taal dëkk bi waaw rey ña ngeen ci mën a rey jël jëleem yi xar yooyu yëpp ngeen boobu jigéen ñi ngeen jàpp def ay jaam góor ñi ngeen def ay jaam ñenn ñi ngeen rey bu ngeen xëyee jaayi leen ci marché yi ñoo loolu lañ doon def mu seerbul lool yonent bi rek alayhi salaam ne leen <laughs> bi mu leen waxee leen mu ne leen nag ci la leen moo tax mu ne leen ayyu shahrin hada mais weer wi ñu nekk waaw weer yu ñu nekk wan weer la mooy wax ju nekk wax dafa am yoon am na ñoo xam ne mënuñoo wax du duñu pédagogue waaw yow nag bu la yàlla nattoo nga dajale nga dajeeg jàngalekat boo xam ne buy tegaagog yaa salaam <laughs> yaa salaam de yow de bu la yàlla dimbaliwut feneen boo maywul matière boobu da nga fay doxe bañ ko ci ba faw te du dara dul parce que professeur bi nga dajee wala maître bi nga xam bi nga dajeel moo xamul tous ci pédagogie <laughs> waaw moom xamul pédagogie moom duñ ne compétent wul xamul amul connaissance yi am na connaissance yi mais comment nan lay def ngir transmettre les connaissances moom xam-xam boobu la xamul te bari na ñoo xam ne ñoom xamuñu loolu waaw da gis suñu gars moom ñoo xam ne jàpp nañ ne ñoom jàngale mbéjaate kese la xale bu jàng daal manul daal un tel dóor fii c'est quoi ça <laughs> yar ñu ñëw taxaw ci kiy tari rek dañuy xox ba duñu mën a tari bu yéex yar bi di dal bàcc ko kooku xam nga ne kooku kooku kooku njàngale moom mooy man njàngale ñu teg ko rek ci njàngaleem alxuraan la daa war a metti luy loolu fan la war a méttee <laughs> njàngale alxuraan daa war a métti ay way <laughs> loolu fen <laughs> daa teguwut fen waxuñu la ne euh, bon am na ñoo xam ne doo leen bantal ngir ñu jàng loolu am na mais bëgg yow mooy règle bi daara ji daal cent élèves lañ tous les cent vont recevoir yow miy jàngale seetaatal sa bopp non yow moom mënoo jàngale waaw yow moom na la leer ne manoo jàngale ngay mel ni taalibe Machiavel <laughs> un prince waaye <laughs> mu mu yiis mi naan gaa yi euh, livre le prince <laughs> le prince livre bu ndaw boobu nga xam ne les faux dictateurs yu bari moom la ñuy teg seen jegenaay di ko xool ngir bëgg ko dunde quoi di rey nit ñee di terroriser seen population parce que rek téeréb Machiavel bi lañ yor jàpp ne lii lañ lañ war a doxee nguur Haarun yow yaa xamul dara Machiavel mooy kan bay ci ah mooy mooy bi naan <laughs> moo tax façon c'est que c'est c'est que moom yi yooyu lañ yoroon ñoomin Mobutu <laughs> Mobutu moom la doon yor <laughs> waaw Mobutu c'est c'est c'est ko kukundumbe wasa bangaa doon yor di duma rek jàpp ne fii mu ne ab alxuraan bu ndaw la yor wala bible bu ndaw di nga teg léppam jàpp ne li li li alxaqiiru Machiavel di wax loolu mooy mooy mooy mooy mooy alxuraan bi yàlla wàcce <laughs> ah naan presse bi mu dañ may laaj est-ce jiite dañ koo war a bëgg wala dañ koo war a tiit ba moo ci gën Machiavel ne man bi ma gis mooy nañ ko tiit parce que yi buñ la ragalee. moo gën ñu lay bëgg ak bëgg kese parce que bëgg man dañoo dem ba ci biir am leneen tax bëggatuñ la fi la ñeme quoi alors que buñ la tiitee ngay leen di terroriser sa waay gaa nag du l'islam du diine dara l'islam mooy diinul mahabbati alhamdu wa shukr waaw mooy l'islam c'est la religion de l'amour waaw mbëggeel la du ay affaire brutalité kese waaw loo da cee amul sax lu dul lu man da ñàkk te loolu dañ koy canaliser léegi kon liñ doon wax jàngalekat day xam ni muy jàngale yonent na ne saab saab mooy jàngalekat bi gën a mag xam na ne arab yi chronique lañ dañoo chronique ci rayante dañoo chronique gis nga bu ñëwoon rek ne leen eh euh, euh, euh, tour dafa xarama ah. gaa mën nañu jàpp li wax nañ jàpp li mu wax mais porté wax ji amuñu ko ba léegi léegi nit ñu mel noonu moo tax nit boo ñëwee fekk ko ci benn mbir nga bëgg woo xam gravité li muy def utal comparaison moo tax comparaison dafa baax ci njàngale waaw loolu ay technique de jàngale la la comparaison waaw la comparaison le parallélisme entre deux choses ou des choses différentes loolu dafa am solo ndax ci la nit ki xamee léeg-léeg ci ñu koy mën a wane yenn yi moo tax mu mu xamal leen ne weer wii mooy ban weer ñu noppi waaye dañ ciy xamee tegginu saxaaba yi radiyallahu anhu est-ce que dañoo woon xamuñu woon ne weer wii mooy weeru Dul Hijja xam nañ ko est-ce que xamuñu woon ne bés bi mooy yawmu nahri mooy bésu tabaski bés bi ñuy loj jëlee bi xam nañu ko. est-ce que xamuñoo ne dëkk bii mooy al mak makkatal mukarrama xamoon nañ ko wala xamuñu ko xam nañ ko mais pourtant à chaque fois yonent bi saa saam laaj leen dañ naan allahu wa rasuluhu alam a ak yonentam ñoo xam delloo xam-xam ca ci yàlla a yonentam alayhi salaatu wassalaam al imaamu mawlana ibnu Abbaas radiyallahu anhu lii nii dama ne woon sax jaru ñu ci dugg mais comme ñu ngi ci nii rek <laughs> ah nañu ci dem mbay ah mbay mbay nañ dem <laughs> léegi mooy Mawlana Ibn Abbas radiyallahu anhuma nee naa dafa solo xadis boobu moom riwaayam dane yeneen bi alei saa bi mu laajtee ne ban bés lañ nekk dañ ne ko ñu ngi bésu bésu tabaski la yawmu nahri lañ nekk bi ñuy loj jëleen nga gis fii Seydina Abu Bakr moom dane non dañ ne euh, euh, dañ ko yàlla ak yeneen taama xam ñaari possibilité moo am xam na nga loolu dafa la yorent bi alei saa ajul aj yu bari ah ah ma ne ah oui ma ne la waaw hajja rasulu salaasan qabla bi'satihi yonent bi saa saam ñetti aj la aj laata ñu koy yebal waaw wa ah summa suban hajjatal islam yi ginnaaw gi nag boole ci booy kontay ajam ajug l'islam ji bu ko defee yow tar mi di nga woor gis nga mooy eh, yonent bi saa saam aj gi aj ci l'islam bi mu nekk mooy bi ko yàlla teralee yoon yónnent bi mu officiel waaw ndax tout pourquoi nga ah, waaw vay ah, dooma laaj lu tax ma naan mu officiel <laughs> neew ma bi ko yonent bi ko suñu borom defee yonent bi déedéet xam nga lu tax lu tax wa wa laaj ma lu tax <laughs> ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na wal hadith qad rawahu al imam am na wu ci imam at-Tirmidhi andi waaye mu ngi ci mustadrak mustadrak al-Hakim rahmatullah alayhima yonent bi alayhi salaatu salaam ne kuntu nabiyyan wa aadamu munjadilun fi tinatihi waaw kuntu damaa nekkoon nabiyyan ab yonent wa aadamu te suñu maam aadam alayhi salaam munjadilun fi tinatihi mu ngi woon ca banam ba mooy borom bi defaragu ko woon sax te boobu man yonent bi alayhi salaatu salaam yàlla def na ma yonent moo tax boo déggee akaabiru suufi yi boroom xam-xamu suufi yu mag yi naan la yonent may saa la yàlla njëkk a bind xam nga yu bari waxuma ay lamda ay boroom xam-xam yu bari ci l'islam bi dañuy bañ lool ne loolu amul wala yasbillah dañ naan non dañuy bañ affaire boobu non loolu loolu lay yow loolu loolu lan la mën a nekke alors que pourtant c'est simple yonent may saa ci boppam li mu wax mais loolu loolu bu dul loolu la yàlla njëkk bind kat la lan la waaw Seydina Adam mooy maamam mais yonent bari saa saa mais na man bi may nekk yonent Adama ci boppam bi suñu maam defaraguñu ko yàlla def ma yonent man <laughs> léegi loolu mooy lan mooy ne nekkoon na yonent bu yàgg loolu moo tax à chaque fois du ma wax ne bi bi bi bi bi mu nekkee yonent déedéet dama naan laata révélation bi voilà di officiel ndax dafa nekkoon lu officieuse waaye nekkuloon lu officiel mooy leer yëgale ko moo joxagul woon waaye nekkoon na mooy risaala risaala gi moo ñëwagul woon xam nga risaala euh, mooy buñ lay yónni il faut ñu am ci luñ lay yónni luñ lay yónni mais quand daa nekk nabi loolu yonent bay saa saa ba mu ko nekkee yàlla bindagul woon benn doomu aadama ci kaw suuf ma ne maam aadama ci boppam existé gu yonent bay saa saa nekk yonent kuntu nabiyyan wa aadamu munjadilun fii tinati waaw waaw waaw kon nag mu ngi noonu léegi yonent lay saa saa kon ñaata révélation gi officielle mi mu <laughs> mu ne ah lu ñu doon waxati mooy le fait que Seydina Mawlana Abbas ni Abdallah dana ñun dégguñu ko wona ah, da non dana yonent lay saa saa bi mu laajtee bii ban dëkk la dañ ne ko Makka ak yu mel noonu naa ma ci Abu Bakra mu ne dañ ne yàlla ak yonent ma dañ naan la lool ñaari tontoo ci manaam benn bi mooy mbooloo mi sëy naa Abu Bakar ne woon Abu Bakra ndax nit ñi dañoo bari woon aj bu mu duggi la yonent bay santan keroog mi aji fu nekk dafa yónni ci kaw géeg fépp ne nañ ànd ak moom nañ ñëw ndax day aji ndax dañoo war a gis jële ci moom ni muy aje moo tax mu ne li yàqu ah, xudu anni manasikakum jële leen ci man aywa li taxudu ngir ngeen jël te jël leen ci man ni ngeen di aje te mooy ponk bi mu bu mu war a leeral léegi dañ naan mbooloo mi Seydina Abu Bakar ne woon ñoom loolu la ñu wax dañ ne Allah wa a alam kanta mbooloo ma Mawlaana Ibn Abbaas ne woon ñoom ñu ne ñoom ñu tontu loolu benn tontu la am beneen boo xam ne mooy ne dañ naan Seydina Abu Mawlana Ibn Abbas dafa nettali affaire bi biir bil maana nga ne ma luy loolu ma ne dafa nettali relater xew-xew bii sens bi la joxe mais indiwul moo taa li li nga xam ne mooy ci côté bii laa waxuma lépp loo xamante ne nii mooy bu ne yonent may sens xam dane bii ban dëkk la ñu ne ko mooy Makka par exemple bii ban dëkk wala mooy xam nga Abu Bakr nee na dañoo noppi ba ñu yaakaar ne. dañ ne yàlla ak yonentaam a xam alayhi salaatu wassalaam léegi ba ñu yonent bi alayhi noppi bañ yaakaar ne na ko tudde beneen bés mu ne est-ce que du bésub loj bi ñu ne balaa bi mu dañ ne ko euh, bi ban bés la ne ko bésub loj bi mooy biñ ne ko balaa te comme mooy balaa yawmun nahri loolu ñaari euh, tontu yooyu moo ci am wallahu ta'ala a'lam léegi yonent bi saa saa kon laaj leen yii nga xam ne ñoom ñépp arab yépp a ànd que dafa am orma muy bésub loj bi muy weeru muharram waaye muy dëkk dëkk bii nga xamante ne mooy mat bi ñu d'accord ci loolu lépp mu laaj leen ko tamit bokk na ci njàngale mooy di poser question <laughs> waaw dafa bokk ci njàngale di laajte alaysa <laughs> laaj leen alaysa dal hijja ayyu yawmin hada loolu dafa baax parce que bu laaj yi dul bari euh, euh, même li ngeen gisoon bii weesu bala ngaa dem baax na laajte léeg-léeg <laughs> sinon gars yi dañu fi nekk présentiel nii ah seen bopp seen jëmm yee fi ne mais seen xel yi ñu ngi ailleurs <laughs> waaw dañuy nekk mën nañoo nekk ci daara ji téeméeri at dërëm duñu ko xam parce que kenn du leen ni réviser leen kenn du leen ne wax leen ma dégg wala répéter euh, euh, nga laaj question lu ngeen jotoon a jàng ngir xool loolu moo tax évaluation dafa baax waaw évaluation bu kenn ne waay c'est quoi ça pourquoi ñu aussi sunna la nga naan la sunna la loo yonent ba saa saam di laajte waaw ngir laajte te tamit ci ay laaj bu dee ci mbooloo mi ngay laaj day tax tamit da leen di concentrer ci affaire yi. ndax dañuy xam ne ah sawaay man naa mën naa wax ba ci kanam rek laajaat benn laaj te bu boobaa oh bu ma tontuwul lool mooy day xam ne man mii je ne suis pas gi ici ah je l'ai te loolu moom du way wu rafet <laughs> waaw mooy di laajte laaj dafa bokk ci li nga xamante ne nii mooy euh, euh, euh, méthode jàngale waaye dañ ci xame ne du képp ku laaj ku nekk li muy laaj da koo xamul yeneen tubaab yi saa saa bu leen laajee bii ba mu des la est ce que daa fekk ne xamu ko xam na ko moo tax it wax na leen ko après waaw. mu ngi mel ni rek professeur bi bu ñëwee di poser question ça ne veut pas dire que prof bi xamul li muy laaj <laughs> xam na ko kay mais daa bëgg a xool ñi nga xam ne ñooy élèves yi est ce que jàpp nañu wala jàpp na waaw. waaye it bokk na ci eh, léeg-léeg ci méthode njàngale laaj yoo xam ne nit ki bu koy laaj c'est pas laaj pour élèves yi tontu danaan man damay jàngale sous forme de question yoo xam damay poser question mais maay répondre question yi waaw loolu nag léeg-léeg boo gisee jataayu xam-xam boo xam noonu la demee kenn koo xam ne miiru fa door a ñëw te mu jàpp sëriñ bi commencé laaj mais est-ce euh, mën nañoo jàppe ndoxu moo xam ne bisaab da cee tuuru waa ji moom bu kiiwul te mu jekk rek ne déedéet wala waaw <laughs> alors que xamul ne non sëriñ bi day def lii ba pare après moom mooy tontu dina indi ay leeral ci affaire bi non ndox moo xam ne bisaab da cee tuuru est nañ cee jàppam déet ndox moo xam ne dafa niin na est-ce que nañ cee jàppam déet ndox moo xamante ne toq deret da cee sotteeku da cee toq est mën nañ cee jàppam déet yooyu yëpp waa ji day foog ne kii tem mu ne déedéet wala xaw ma alors que waa ji laaju ko ngir lool de day laaj question yoo xam ne mooy man je vais répondre à ces loolu mooy cours bi loolu yëpp loo mën a nekk la kon nag mu ne ginnaaw kon li ñu waxoon sànq bi mu leen laajee li nga xam ne ñoom ñëpp a d'accord ne lii da am na orma mu daal di leen a ñëw nag lii lépp kon mëmbëstal la woon tawti ala woon laytaay la woon ngir lim leen bëgg a wan xormaay dereetu jullit alalu jullit waaye réputation nit jullit bi ñu d'accord ci lool nag mu ne leen fa inna dimaakum yëg leen nag seen deret yi ba ngeen d'accord ne yi yépp am na orma yëg leen ne nag gis nga seen deret yi ah wa amwaalakum ak seen alal yi wa aradakum ak seen deret yi ak seen réputation yi yooyu ñoom ah xaraamun alaykum dañoo xaraam ci yéen ka xurmati yawmikum hada comme ni seen bés bii xam ne d'accord ngeen ne dafa sacré ak seen dëkk bi ak seen weer wi léegi liñ la doon wax sànq que ne yonent bi alayhi salaatu salaam waxul ormaay kaaba ormaay weer weeru Dul Hijja ormaay euh, dëkk di Makka armaay bésub tabaski këne moo yem ak bésub euh, deret jullit jamais waxul loolu kaa hurmati yawmikum hada loolu du dara lu dul da leen di loo xam ne ñoom ñépp a ci d'accord comme li ñu wax sànk la waaw loo xam ne ñoom ñépp a ci d'accord mu won leen ni tekk moo tax euh, euh, tashbih <laughs> loolu waa balaaxa dañ koy toppatoo waaye it moo tax xam-xam yépp xam-xamu diineem dañoo dugganti waaw mooy xam nga bu ma nee euh, mu euh, euh, Musa kashamsi ma ne Musa de comme jant bi lu ma ci jublu mooy ah daa leer xanaa comme jant bi ni mu leere waaw loolu tekkewul ne tout le temps li may li may li may niroli li ma koy niroole moo ko ko gën a mat déedéet ak tashbihul baligh mooy léeg-léeg ma lii day mel ni lii alors que la ma day mel ni lii loolu may niroole moom moo ko gën a mat lële waaw <laughs> waaw <laughs> loolu moo am fii buñ ne lee yeneen time ay saa saa masoon kontaan nii xar gi day mel ni weer mais moo gën a mat weer wi moo gën a leer weer wi moo gën a mat weer wi sauf que dañ koy niroo li ñu weer moo tax ñu naat al badru tamaam sallallahu alayhi wa sallam moo tax ku xam dëgg boo gisee euh, weer wu kamaal comme fan yi nii dans deux jours wala dans li nga boo génnee ci guddi gi nii yàlla na boo nekk fu bari ay gratte-ciel ay immeuble nga jekke rek tourner fenn rek jàkkaarloog weer wi mais day vraiment dalay ça attire ton attention waaw ku xam dëgg-dëgg lim lay sa xel dalay dalay branché dëgg ci yonent bi ay saa saa da danga da naan wuu kon gars yi gars yi vraiment ñoom ñoom liñ gis li tax ñu raw ñu daal bokk na ci lii quoi ñoom ki ñu gis mooy ñun dañ koo mënatu la gis waaw. ne ma ah ma foog ne nit mën naa gis yonent bi ay saa saa man la saa yi fay. <laughs> fay loolu bifurcation la boo xamante ne nii beneen kii lay indi day gën a gudda euh, euh, mais ci gàttal mooy bien sûr <laughs> bien sûr te yore si may sànqal nit ñi dañ koy gis mais ni ko saxaaba yi doon gis mais bokkul ak ni ko ñeneen doon doon gis ginnaaw bi mu génnee àddina waaw moom dañ doon nekk ak moom muy wax ak ñoom di duggalanteeg ñoom di doxalanteeg ñoom di def loolu moo tax loolu noonu ñu amee ci loo xam ne ku dut ñoom amoo ko du ci ñoom de ci yonent bi alayhi salaam la. waaw nit nag bon yonent bay saasaam di nga góorgóorlu surtout ñoo xam ne dañoo taru cofeel guñ ko sopp bari lu ñuy julli ci moom ba yonent bay saasaam terale leen di leen wan ñu koy gis moom waxuma la ci gént kese de mais jahratan waaw jahratan nii waaw loolu tamit am ñoo xam ne dañu koy bañ naan loolu manu la ne waaw yonent bay saasaam dinañu ko gis ci gént dëgg la moom moo ko wax waaw kene képp ku ma gis ah ci gént xamal ne man nga gis ndax seytaane du jël sama forme la yatamassalu bi <laughs> waaw kon nag loolu dañ koy gis mais yenente way saa dañ koy gis nii jahratan waaye loolu du sujet bi waaw <laughs> yaa bay wallahu ta'ala a'lam kon daal liñ doon wax ko mooy niroo niroole boobu kene yéen seen dareet yeeg seen alal yeeg seen réputation yi dafa xaram comme seen bés yi mooy yi mu jë yi mu tudd noonu di ko melale weer yeeg bés beeg bésu tabaski yeeg yooyu yooyu ñoo gën a màgg bés yooyu waaw waaw léegi nag mu ne kon fii gis nga lëkkaale ma bunt bi mooy kon xaraamal gi yàlla xaraamal tooñ mooy ndax deret foo ko tuure ci loo xam ne yàlla du yàlla ndax laa yaxillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath laa yaxillu du dagan damum ri in muslim deretu nit koo xam ne ku wammatu la lu dul illaa bi ihda salaas ci benn ci ñett yi waaw dinañ gis xadiis yooyu <laughs> as-sayyibu zani ki nga xamante ni daa mas sëy wala daa nekk ci buumu sëy loolu la de fii mu ne boo sëyoon cent quatre tas yow jotoon ngaa tas ba consommer sa mariage moo xam ndaw si wala waa ji tas depuis mille neuf quatre-vingt yow sëyoo léegi ab célibataire nga bon boo fi njaaloowee yàq ki nekk ci ci ci ci ci toolu xa ci ci ci ci sëy njaaloo yéen a yem loolu la kooku ñoom ak ñoom a yem dañ koy lan dañ koy xaaje xeer ba mu faatu <laughs> an nafsu bin nafs waa ji nga xam ne daa fekk bakkan faat ko ci loo xam ne yàlla kiiwu ko waaw daganalu ko nga koy faat kooku dañ koy faat mujj mooy kan ak li diine al mufaariqu lil jamaa ki nga xam ne dana maa doon julli nekkatuma ko waaw à door dër yi bakkan boo fi ray bu ne ci tooñ la ba mu des bu dee ne waa daa rey te tayu <laughs> gisoon nañ ci gis ci siira bi affaire re façon rey yi quoi façon rey yi xam nga reyu tey daa am reyu tey am na ah reyu tey am na ak reyu ci euh, euh, njuumte ak ray goo xam ne shibhul amdi même bu dee am na si waroom xam-xam yi ñoo xam dañ ne non loolu amul euh, ray daal boo fi rayee nit leen la soit c'est prémédité wala c'est c'est involontaire ñu ne ñoom loolu la quoi ray daal c'est prémédité ou pas prémédité kanta dafa niroog njuumte loolu amul ah? kon ñu ne daal affaire bi daal lool la ray daal loolu la quoi soit waa tay wala tayoo en tout cas gisoon nañ waa yi nga xamante ne mooy rey boo xam ne waa ji tayu ko waaw am na yoo xam ne seen propre doom la ñuy sàcc tay ñu ko dañuy dugg seen oto teg euh, ne taxawal muy génn bi muy génn noonu xale bi daw kii jaar ci kii bi mu fël ko te tayu ko di arrière kooku mënoo ñëw ne é yow yàgg ki nga xam ne dafa dafa jël goonam douze coups waajal benn waay ba xam ne fii lay jaar mu bàyyi wam romb mu ñëw daal di ko rokkos ci bopp bi ñu ne kooku ñaar ñooñu yem xam nga ñaar ñooñu yem waaw waaw kon tuur deret bu dul tayeef ak yi nga xam ne mooy yàlla daganal rek mooy yow ci tooñ la kon xaraamal tooñ muy lëkkaale mag tooñ ci wàllu deret waaw yooyu yëpp borom bi da koo xaraamal léegi nag yeneen tubaab saa saam teg ci ne wasatal qawna rabbakum te xel séef ngeen a dajeek seen borom fa yasalukum an amalikum mu laaj leen ci seen jëf yi. mooy ah seen jëf yi dinañ leen ko laaj ndax fa man ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara ku jëf lu mel ni dara ci lu baax dina ko gis waaye ku jëf lu toll ni atum lu tuuti ci lu yéesit dina ko gis kon nag mu ne loolu mooy kon seetaat leen seen jëf yi di jëf ci kaw suuf ndax lu nekk borom bi dina la ci àtteel mu ne alaa waawee alaa yëgu ngeen ma yëgal leen fala tarji'u ngallawaay bu leen dellu ba'di sama ginnaaw kuffaara nekk ay yéefér yadribu di dóor ba'dukum lenn ci yéen riqaaba ba'd doq ñeneen ñi waaw boo nekk ay ñoo xamante ne nii jëfi yéefér moo tax fii ñaari biir a ci am bu leen nekk ay yéefér mooy daganal seen deretu seen mbokk jullit deretam waaw loo xam ne yàllaa ko xaramal ne xormana aram na yow nga ne daganal ko boobu bu boobaa yow yéefér nga waaw même bu dee na nee nga da ngay julli nga xam naa ko mais man damay rey sawaay mii yow dara fii kon bu leen nekk yéefér comme ku mel noonu waaye moo tax bu leen nekk ñoo xam ne dañuy jëf jëfu yéefér waaw ndax jullit buy rey bokku jullitam mu ngi jëf jëfu yéefér ndax jullit mbokk jullit jullit mooy mbokkam waaye waru la nekk koo xam ne moo koy faat moo tax loolu yëfu kéeféer la yëfu gréer la moo tax ci riwaay imaamu muslim bi rahmatullah alayhi mu ne ah wa satalqawna rabbakum fa yasalukum an